son nañu ay masala yu bari li ñu dese woon daanaka taxu koo bari noonu ginnaaw bi ñu gisee ci li jëm ci salaatu duha muy julli yoor yoor tey insha allah du moom nag lañ mujj woon gis du li ñu mujj woon gis mu ngi jëmoon ci li jëm ci rendi ci sharia ndax tere gu aleyhi salaatu wassalaam tere woon al mayta léegi xam nañ lan mooy médd xam nañu en tant que jullit nan lañuy def ngir li ñuy rendi daldi dagana lekk loolu moo ci l'essentiel waaw ndax aarun alal muslimi an yajhala kulla dhalik ndax dafa nekk loo xam ne aw xas la gàcce la ci jullit moom li muy li muy consommé ak li nga ni mu amee solo ma yonent bi alayhi salaatu doon ne wax inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba nga xam ne mooy qutbu raxa mooy du dunde lew suñu yonent aleyhi salaatu wassalaam xamal nañu buur yàlla dafa teey sadu nangu lu dul lu teey gis nga exemple wam joxe ci waa jooju doon tukki réunir condition yi ñuy nangoo ñaan waaye mu am problème ndax wa mat'amuhu haram li muy lekk dafa xaraam li mu sol dafa xaraam li muy dund dafa xaraam ak li muy naan mu ne kook nan lañ koy nangule te al addu'a hiya al ibaada ñaan huwa al mooy jaamu yàlla mooy muxul ibaada quintessence u jaam jaamu yàlla mooy ñaan ndax nit ki fu mu toll dafa war di wane ak soxlaam ak aajawoom ci boroomam yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yéen nit ñi yéen yéenay ñi soxlaal yàlla al fuqaraa ñi soxlaal ila allah yéen soxlaal buur yàlla wallahu buur yàlla nag huwal ghaniyyul hamid mooy ki nga xam ne mooy ki woomal te mooy ki sant bu ngeen ko santulit sant na boppam ci lu jëkk waaye lu dul yéen as-saqalayni al ins wal jinn leneen lu dul yéen ñu koy sant te seen yaram yeeg seen liñ leen bind ñu ngi sant buur yàlla même bu dee yéen àndu ngeen ci kon mu nekk lu am solo xam li ngay dugal sa biir ndax dagan naam daganul am na benn affaire boo xam ne moom la ñenn ñi di poser wu comme question waaye loolu simple naa répondre ñu lay wax naan la waa bu dee dëkk bi amul viande xalaal nag comme tugal ma nekk fii nii ci New York wala ma nekk ci Lyon wala Yabaan di Japon wala Australia ci foo xam ne fa ma ne moom c'est que problème bi mooy kii amu fa foofu moom viande xalaal aw ma fa taman aw ma possibilité rendi léegi bu boobaa est-ce que man naa bu boobaa dañ naan ad-daruraat ah tuzilu al mahduraat est-ce que bu boobaa loolu la ñuy wax que ne tubiixu ad-daruraat tubiixu al-mahzuuraat est-ce que bu boobaa kon damay utiliser règle bi naan ad-daruraat li nga xam ne mooy mooy nécessité day day tax yi nga xam ne dañ la ko aaye woon tere la ko da koy mujj daganal dañ naan la déedéet lu ne daa am place euh, euh, waxoon naa la que ne xamub règle baax na xamub règle baax na mas euh, mooy mu que ça soit nag qaida fiqhiya bi ñu wax fiqhiya la wala qaida boo xam ne usuliya la mooy ne bum ci man di doon bum ci man di doon xam ko baax na waaye jàpp ko baax na de waaye li gën mooy xam fan lay appliquer woo ak kañ lañ koy mën a applike ak kañ lañ ko dul man te foofu problème bi mooy day rejoindre suñu problème mu jamono mooy di définir mbir yi di man di définir mbir yi lu nekk ñu koy ñu ñuy joxe lu nekk ak ni mu tudd di appeler les un chat un chat bu dee problème xam nga bu dee ne man damay gis am Milan wala ma gis benn hyène muy bukki naan ceci est un chat loolu c'est un problème gis un chat naan ceci est une hyène ça c'est un problème loolu nag moo ñu xaw a dal nag loolu nag moo ñu dal ci ci définition mbir yi comme ni ko gise woon ci sàcc lan mooy sàcc nga xam ne bu ñu xamee définition bi ku nee ci ne euh, politicien sàngam wala monsieur le maire sàngam dafa détourné yow moowu détourné bi du la du la choqué da ngay xam ne si c'est dafa détourné ndax moo yor kees bi di nga xam ne du sàcc euh, léegi nag ñun li ñu dal mooy ba léegi génn maa ngi ñëw ci waa ji ne damaa nekk fii ci Colorado sa te aw ma fi lu ma viande xalaal aw fi te manumaa rendi kon nag li nga xam ne mooy ci ci marché ci marché yi grande surface yee ah, yooyu noonu est-ce que mën naa koo jënd bu boobaa yàpp yooyu ah, wala boucherie eh. du village ah, bi nga xamante ne moom leer eh. na ma ne moom moom mbir yi eh, daganul dañ naan la déedéet parce que boo boo convoqué règle ak daruraat tubihul mahzuraat dañ naan la noonu pourquoi parce que affaire bi lenn la mooy ne yow li la dal da dul darura parce que lislaam dafa. te lool ci langue la sax langue tamit noonu la mais ñun comme que yooyu yëpp dañoo réer. darura mooy loo xam ne nécessité moom la français naan nécessité loo xam ne c'est nécessaire pour ma mën naa la jox benn exemple mooy xam nga nooy yi nooy yi nooy yi c'est nécessaire pour nit ki mën a dund. pour nit ki mën a dund moom fokk muy nooyi par force amul amul beneen posibilité mooy bu nooyiwul moom moom dund manu ko loolu leer na mooy pour nit mën a dund fokk muy nooyi loolu mooy nécessité mooy ci wolof lu manula ñàkk comme lekk tamit nit kuy dund te lekkul day daayif day dee waaw nit kuy dund naanul day daayif léeg-léeg nag nga dégg fi ay gaa yoo xam ne ñu ne la diw moom du lekk <laughs> mosoon nañ ko dégg boobu ñu ngi woon collège Sénégal ndeysaan <laughs> suñu benn oustaz bu moo ñu doon jàngal affaire doon nañu jàngal affaire siira <laughs> imaam imaam Diallo dangay ree sonn mu ne ñu <laughs> fekk taayo gaay di wax waa ji rek naan waa ji di ko di ko tudd naan moom du lekk am nga rek senegaal bu yooy xewee ni muy nekk éku ku nekk di ko wax gi gëm ko naan moom du lekk te de te te wàññiwu ko dara <laughs> moo doon moo doon wax ne moom dégg affaire mu ne mu ne déedéet waa ji waa ji du dëgg de waa ji ma xam ko waa ji waa ji fekk nañu fan ndax moom moo d'origine guinéenne la quoi <laughs> oustaz boobu <laughs> mu ne waa ji ñëw na xaw ma kër papaam xaw ma fan mu ma si guddi jot waa ji lekk nga naan lan dina ne waa ji tamit loolu la foofu loolu la waxoon <laughs> mam moom du lekk nee nee na guddi ne da war a mu muy lekk mu naan ñu kii kii lii ñuy wax nii am ah, demewul noonu demewul noonu ndax waa ji waa ji xam naa ko ndax xaw papam daal ku siiw la Guinée quoi am na kii ay imam quoi xaw ma fan nag ci ginal dëkk mais fa doon nañu nettal affaire bi bañ déggee lool mu ne affaire bi demewul noonu ndax waa ji man mas naa koo bett muy lekk te suñ kër la woon waaw parce que dañoo kii woon ñoom dañ koo gëmoon kii ko mais moom nee na bett naa ko muy lekk lu mu ci man di demee mooy nit ku lekkul ku ne da ngay daayif moo tax yenn yi moom ay di ci attardé wu di ko médiatiser yooyu yëpp jaru ko loolu lépp day wane état d'esprit bi nga xam ne moom la suñu peuple yi toll ak état état état arrière gi ndax loolu moom jarul woon sax di médiatiser quoi nañ ko bàyyi comme que lekkul mais lu mu ciy médiatiser moom kay jaru ko bu mu ko defu scoop na toog rek comme que noonu la mel garaawul mooy ne loolu man da ñàkk lekk man da ñàkk ngir nit ki dund loolu mooy ab darura loolu mooy darura mu am leneen loo xam ne du darura xaaja la mooy besoin xam nga besoin nécessité bokkul moo tax pyramide des besoins yi du jeex presque siècle bu ne muy gën a yokk ak tamit saa dépend nit ki fan lay dund ci ban réew loolu lépp besoin yi day day dépendre tamit ci réew mi mais waxuma la réew mi rek mais village bi nga dëkk ndax yu bari bu dee gisoo ko opportunité opportunité yu bari yoo xam ne yu bari man nga koo am lool bu la réeree sa xel du ci dem sax ma masoo ko xam doo ko bëgg mais fii mu ne boo ko xasee xam bëgg ko nag besoin bi day taxaw am na nag loo xam ne day xaw a niroog euh, nécessité luñ naan xaajatul massa loo xam ne besoin la boo xam ne vraiment bu taxaw a taxaw mais àggul ci nécessité àggul ci nécessité pour gàttal dafa am lu ñu naan kon darura muy nécessité muy loo xam ne manu ñàkk ndir nit ci mën a dund mu am lu ñu naan besoin xaaja xaaja nag loolu noonu nit ki mën na koo ñàkk te du ko teree dund mooy lan fii mu ne xam nga amub téléphone amub téléphone saway am na ci koo xam ne mën na nekk nécessité ci moom koo xam ne moom moom mooy mooy selon mais nécessité relative parce que bu dee moom day liggéey te liggéeyam lépp ci ci téléphone lay jaar kooku kooku boo coupé ligne yi sa waay kooku koy yàqal mooy yow entreprise bi day teg day tëj xam nga kooku moom téléphone bi gis nga fi mu ko tollu moom léegi wute naa man mi nga xam ne saa fii laa toog. di ko yor tout simplement pour surfer pour def lii dugg fii commander fii xool lan la gaa yi wax fii lan la gaa yi loolu moom xam nga ne loolu wute nag kële ñun nag lu mel noonu moo nu dal mooy besoin yi lañ jàpp ne nécessité la mu am beneen affaire buñ naan luxe luxe waaw luxe moom gaa yu bari tamit dañ koy jàpp ne sax nécessité la xam nga. jigéen goo xam ne moom yaakaar na ne fokk mu am garde de robe garde de robe luxe la waaw kenn sama sama sama sëy bii fokk il faut lii nii am ci ñu foog ne lu ne la yor mu naan lalu lalu xaw ma lan waaw teg ci chaîne or ak lu lu lu jàpp ne ñoom ay nécessité lañ alors que loolu luxe la non non non loolu moom loolu da doon nécessité. besoin sax dépassé na besoin sax ko gën a fort loolu luxe la nag luxe yi la jàpp def koy nécessité léegi yow buñ ñëwaatee ci suñu laaj ba dañ naan waaj ne ko yow mënoo ko lekk parce que euh, pour nga lekk loo xam ne dafa xaraam fa ma ni turra ghayra baghin wala aadin boobu suñu borom di ne képp koo xam ne fa ma ni toro dafa loru te nekkul koo xam ne xayra baaxin du dépasser les bornes buy lekk ci mbir mi comme exemple bu bu bu classique bi ñuy joxe rek waaju waajuy voyage yi ci àll bi provision wam réer ko amul dara te foofu gisul fenn fu mën a jënde mu gis yàlla def mu daje mu gis mbaam mu dee ba nga ba ngaax saway kooku na cee dagg lekk parce que bu ko deful day dee nee nag bu ciy lekk li ko téye kese lay lekk du ne naa ci lekk ba suur naan ah waaye ndeke mbaam sa yii la neex yii xamuñu ko woon déedéet xayra baax mu bañ a dépassé walla aadil mu bañ di baamuwaat def mbir mu yoolu tool mooy dee lekk naan nécessité déedéet kon nag dañ naan la yow àggoo ah, foofu ci affaire viande halal déedéet yow gis nga lenn la fekk dañ naan la dëkk bi ina ah, imaginer comme dëkk bi nga wax noonu fi nga ne amul viande xalaal yow mënoo possibilité ren di dara li fi am daal mooy viande yeneen yi dañ naan la yow bu boobaa lekk yàpp dafa xaram ci yow dana déet waay dana lekk ka consommation de viande yow dafa xaram ci yow parce que fekk parce que yow bu ma laajee na la ndax pat am na nga ne waaw waaw bi peer nga ne ma am na carotte nga ne ma waaw ceeb nga ne ma waaw jën nga ne même bu jën amul sax supposons que pomme bi teer ak kese am ak ay ay pat loolu ngay lekk ci jën laa wax ak i ak i ceeb loolu ngay lekk ah. amoo possible yow moom amul lu mbir muy wëlbati ko fekk looloo mi am bañ naan la demal lekk da jëndil ci yàpp bee garaawu parce que nécessité nga nekk non non mukk parce que yow newoo ci darura newoo ci darura moo tax woon ne loolu moom yàpp yooyu amatul xalaal amatul mooy ne cim réew wala ci gox liñ mën a wax mooy ne gox boobu xanaa nga génn fa wuti ko feneen mooy ne lekk yàpp day xaraam ci ñoom loolu rek lay bëgg wax moo tax loolu am solo la masala boo masala yi gis ci jotaay yi weesu te jëm ci wàllu euh, ni ñuy rendee ak tamit lan mooy médd voilà walillahi alhamdu wal minna tey nag kon ñu wara a continuer ah, comme niñ ko annoncé woon kon tey ñu war a gis masala masala yi xam naa tey ñaar la ñuy gis masala mi jëm ci julli ci kaaba gi lu tax ana ban rapport lu am ak fatxu makka parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la ko seydna abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhuma di solo que keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dugg ci kaaba gi ñetti nit la àndal sayyiduna Bilaal radiyallahu taala an sayyidina Usaama ibn Zayd ak sayyidina Abu Talha non Talha Talha <laughs> eh, ak Abu Abu Talha beneen lu beneen beneen keneen la waaw ah, bon loolu xam nañ ko loolu Talha moom foog naa foog naa moom mooy bàyyi jiitlewu kan Seydina euh, Anas ibn Malik mais Ousmane ibn Talha voilà ibn Abi Talha Ousmane pas Talha mais Ousmane ibnu Talha ñoom ñett ñoom ñoom ñett ñooñ la duggaloon Bilaal Seydina Usmaan ibnu Talha Seydina Usaama mu laaj Seydina ki nga xam ne mooy Bilaal radiyallahu taala mu ne ko fii la julli gisoon nañ la loolu moo gën a dëgër ke waxu Seydina Abdallah ibni Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kene julli bu fi dafa kabbara rek ci na nawaaxiy bayit ci coin yi yoon léegi nag loolu nag moo ñu indi nag ci masalaam est léegi mën nañoo julli ci kaaba gi hein est julli ci biir wa wa wa wa bon foog naa li may wax leer na mooy ci biir kaaba gi à l'intérieur de cette de de de de de de de ce bâtiment là bi ngay gis màkk bu lu ñuul loolu moom ñuy solal yére looloo tax may wax ah ci biir julli ci biir waxuma jëm julli ci kanamam non loolu moom taxul ñuy wax loolu moom loolu moom moom loolu loolu wax ji waaw li wax mooy ku ñëw ubbi buntu kaaba bi dugg ci biir julli fa loolu est-ce que mën naa nekk wala déet loolu mooy laaj bi ah loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am parce que dañoo jële ci seydna abdullah ibn abbas këne julli ci biir kaaba gi moom du mooy du wér ci lu ñu jooyal voilà ci lu ñu jooyal loolu mooy la mooy boo fa jullee naafila boo ko jullee farata ñoo yem julli du wér waaw ah. ndax lan mooy loolu dañ ko jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas xam nga wax jii day day logique moom li mu riwaaya te ne yonent bi alayhi salaatu salaam julliwul ci biir ndax Seydina Usaama moo ko wax am na ci beneen mu ne Seydina al-Fadl grand frère am bi moo ko wax ah Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhum mooy ne kon kooku bu la nee moom julli ci kaaba ji bu ñu soloowee ci moom këne julli ci kaaba gi moom moo xam ci biir ngay naafile walla ngay farata ñoo ci yem mooy du du wér mooy loolu logique na ak li mu solo léegi ana lan mooy lan moo tax lan moo tax du wér mu ne parce que affaire bi lenn la yow alxuraan dañu ne fu ngeen tollu fu ngeen mën di nekk fa wallu wujuhakum qibala al masjidil haram na ngeen wëlbateku dirigé wu vers al masjidul haram lan lañ fekki mooy mooy kaaba ji nga xam ne mooy qibla qibla bi mooy qibla bi fi nga xam ne moom la ñuy féete ngir mën a julli te loolu dafa bokk ci charte julli baax mooy istiqbaalul qibla loolu nag mooy jullit farata jullit farata bu dee jullit farata la eh, par force loolu condition la ci pour julli ji baax li nga xam ne pour julli baax dangaa war a am njàpp wala boo nga amuk laab moo xam laab gi nga xam ne maa iya la wala turaabiya la ba ba mu des ay conditions quoi yoo xam ne extrême la comme fàq du tahuray ni kooku taxul ñuy wax ki nga xam ne moom dafa ñàkk manu la tiim te manu la manu la jàpp kooku taxul ñuy wax kooku taxul ñuy wax ki tax ñuy wax fii mooy koo xamante ne ci condition yoo xam ne soit mu ñàkk ndox mais mu mën a tiim wala boog mu mën a jàpp wala mën a sangu set mooy ne condition la comme ni jàpp nekk condition ngir julli ji baax ndax la yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda comme ni ko imaam muslim solo ta mu nekk sahih eh, ci ah non mu ci sahih ay ni bële la laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhur wala sadaqatun min ghulul boobu laa foofu boobu laa ko kii woon voilà kene buur yàlla say bu di bële xadiis saydna abdallah ibnu umar la bii nag may wax nii laa yaqbalu llahu salaata ahadikum idaa ahdatha yatawadda loolu xadiisu saydna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah la buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee lu dul mu jàpp kon léegi jeex na mooy nit ci njàpp nekk condition ci julli wala laat noonu la istiqbaalul qibla nekk li nga xam ne condition la voilà léegi wax bii ñu jële ci Seydina bi ñu nettali Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala mooy que ne lu tax que ku julli ci Kaaba gi moo xam farata la wala naafila du baax ndax bu boobaa dañ ne moom daan moom il le fait mu nekk ci biir kaaba gi day am moom day wan doxam ginnaawam lenn ci kaaba gi te ndigal li mooy alquran bi nga wax sànq dane ngeen jublu fi nga xam ne mooy al masjidul haram fi nga xam ne mooy kaaba gi dañ ñoo dañ ñoo digal alxuraan dañoo digal ñu jàmm ñu jàkkaarloog moom wala ñu diriger wu vers foofu bu dee Sénégal laa ne ma diriger wu vers dëkk bi nekk foofu loolu fa nga xam ne mooy fa la ne léegi nag mu ne le fait que nga nekk ci biir mooy ne yow yow en fait jàkkaarloo woo Kaaba gi direct ndax am na sa benn partie mooy fi ñu ko wan doq moom xam nga ko wane doq moom mooy jàkkaarloo woo. ne loolu nag problème la looloo tax julli fa farataat ak li nga xam ne mooy naafile ñoo ci yem du wér voilà am na tamit wax bii dañ koy nettali naan lenn am na ñu ko wax ci maalikiyé yi ak tamit zahiriyé yi dañ koy nettali tamit na imaam at-Tabari it la wax waaye li nga xam ne mais dinañ ñëw ci ngiiru Maliki yi lii du ngiiru Maliki yi buñ la nee am na ci Maliki lu koy wax parce que buñ naan mazhab bi tekkiwul na mazhab bi li mazhab bi wax moom la ñépp ñépp boroom xam-xamu mazhab bi yépp wax ah, ah non loolu lu am solo la loolu moo tax buñ naan euh, ngiru Maliki yi lii la wax cela ne veut pas dire que Maliki boo man di gis bu nekk lii la wax loolu tekkiwul lool de léeg-léeg sax liy nekk mazhab bi day wuteeg li imaam Malik ci boppam wax waaw imaam Malik léeg-léeg mu wax lii ak yoom lii ngir bi ñëw jël leneen te bu bu boobaa kenn du ne waxu imaam Malik moom mooy mooy mazhab bi déedéet dañ naan mazhab bi lii la wax lii mooy te bu ñuy wax dañ naan madhabu imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi imaamu daaril hijrati mooy lii te boo demee ci waxi boppam dafa wuteeg lool voilà mazhab du benn nit ay wax rek ñu ne ay ca ba mu des ñoo xamante ne ni ñoom daanaka moom bu ñu dañuy ràññeeku ci mazhab ba daanaka bu ñu waxee moom seen wax poids rëy lay am waaw comme ñoom imaam an-Nawawi ak ñoom imaam ar-Rafi'i fële ca Shafi'iyya ñoom moom bu ñu dëppoowee benn benn wax nii ne lii même bu imaam Shafi'i waxee le contraire waxu seen wax mooy nekk mazhab bi voilà léegi kon lii nii ñu naan dañ koy nettali ci lenn ci Maliki yi kenn julli fa naafila ak farata ñoo ci yem du baax loolu du mazhab bi te bu lu gën siiw loolu wax ju beru la ci Maliki yi rahmatullah yoo xam ne dinañu gis ñoom seen seen mazhab réellement voilà léegi ñi nga xam ne nag dañu ne kon première wax baa nga ko julli fa farata ak naafila mooy du deuxième wax bi muy wax waa jamaahir këne sii man nañu julli ci biir kaaba ji xoolal xoolal raisonnement bi de xoolal raisonnement bi parce que comme ça lay gën a simple moo tax masala fiqh yi dañoo bari <laughs> ah loolu moom jarul foo wax mooy gis nga bari giñ bari boo amul technique pour di leen mën a jàpp ak di agencer avis yi ci kii par kii mooy de toute façon manoo jàpp affaire yi de ndax day mujj jaxasoo sa bopp bi mooy affaire bi da jëkk njëkk jël masala bi tegee est-ce que mën nañoo julli ci biir Kaaba ji loolu mooy laaj bi booy tontu danga naan am na ñaari laaj pour pour simplifier am na ñaari tontu bi ñu njëkk dañ koy nettali ci Seydina Abdullah ibn Abbas ak lenn ci Maliki yi ak Zahiri yi rahmatullah alayhi ak lenn ci zahir yéey ah pas pas zahir yéey yëpp ñoom ñoo ne tamit loolu man da ne këne julli ci biir Kaaba gi farata wala naafila du wér deuxième avis bi mooy lan mooy ne biir Kaaba gi man nañ cee julli ñaari wax yooyoo ci am léegi nag boo jàppee loolu teel ma deuxième wax bi ñu ne man nañ fay julli ñoom nag dañoo wuti seen biir ndax ba ñu xamee ne julli moom jullit farata moo am ak jullit naafila amul ñetteel fard loo xam ne entre fard ak naafila la loo xam ne dañ naan du du ci benn ci ñaar yooyu loolu moom amul ba mu des bu dee ci xanafiya yi waxoon nañ la bii passé li nga xam ne dañuy jàpp ne lii nii waajib la ak ay fard ak yooyu ñoom ñooy def yenn différence yooyu comme naan witar du farata comme comme comme niñ naan ci euh, nu mu tudd euh, julli gee farata la non mais waajib la mooy loo xam nit ki da koo obligation da ko war a def mais àggul ci farata gi nga xam ne moom la julli li nga xam ne mooy euh, gée ak fajar tisbaar tàkkusaan timis hmm. tolloowuñ foofu léegi nag ci seen biir kon ñi ne mën naa nekk ci seen biir nag ñoom ñoo wute waaw ci seen biir ñoom ñoo wute ci seen biir ñi ne julli fa man naa nekk léegi kon mooy wute bi ci fan lay ne mooy est-ce que mën nañu faa julli farata mooy mën a julli ji day tekki ne mën nañoo julli li nga xam ne mooy farata ak naafila loolu lay tekki wala déet ñu ne non non foofu nag la juute foofu la wute bi am parce que ñi nga xam ne ah ñooy ah euh, xanaa kii xanafiya yi ah Shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ñoom pour ñoom mooy ne nit ki mën na faa julli naa farata mën na fa julli fa euh, kii tamit euh, naafila ak lan lii mooy seen mazhab kene biir kaaba gi mën nañu fa julli farata mën nañu fa julli naafila sauf que sauf que sauf que sauf que yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne il faut nit ki mu jàkkaat mooy ne euh, nu mu tudd euh, il faut waa ji mu jàkkaarloog dara ci kaaba ji euh, lan moo tax ñuy wax loolu lan moo tax ñuy wax loolu parce que bu dee bunt bi dafa ubbeeku bu dee bunt ba ñu ne il faut mu nekk loo xamante ne ni li mu jàkkaarloo comme ko mooy lo côté boobu am lu ci yëkkatiku lu toll ni comme ginnaawu arraxlu mooy li nga xam ne teg nit ki bu toogee ci kiiwam ki gëléem li mu ciy teg toog noonu lu toll noonu il faut mbir mi au minimum lu toll noonu am ci voilà ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañuy dañuy def précision boobu léegi nag kanta euh, Maliki yi rahmatullah alayhi nga ne ma kon ñoom ñoom ñoom ñoom ne ñoom naa fi la mën naa nekk luy mooy seen mooy li gën a dëgër ci seen mazhab te imaam al-Maziri loolu la wax rahmatullah alayhi mu ne li gën a siiw ci suñu mazhab mooy cere julli farata ci biir kaaba ji te ku ko fa julli farata farata comme nga dem julli fa timis wala gée wala fajar wala timis wala tàkkusaan kooku day war mu reprendre ab julli ji am na nag ci maalikee rahmatullah alayhi ñoo xam ne ñoom dañ ne man nga faa jullee waaw que ne man nga faa jullee ci biir moo tax gis nga masala yi dafa nekk masala yoo xam ne pour nga ñëw ne ñoo ngir sàngam li ñépp lii lañ wax loolu mooy li nga xam ne mooy li difficile parce que ci ngir bu ne am na ñoo xam ne ñuy wax lenn li am ñeneen ñu wax le contraire sauf que li gën a siiw ci ci ci ci kii bi imaam al-Maziri ci mazhabu imaam Malik nee na ku fa julli ci biir mooy naafila moom man nañ faa julli parce que loolu li ko ëndi moo imaam Malik ci boppam dañoo jële ci moom ay wax yoo xam dafa wuute ci loolu voilà yoo xam ne day possible kër nit ki man faa julli ndax li gën a dëgër nag ah marque euh, même imam ibn daqiq al-aid dane kariha malikun al farda aw manaahu imam malik de dafa sib ku julli farata ci biir wala boog da koo tere moo tax da gis ci biir mazhab bi am ñoo xam ne dañ naan la comme imam euh, kii ibn abdul bar ak imam ibn al arabi rahmatullah alayhi al maliki rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne non julli ku julli farata ci biir kaaba gi baax na ku fa julli farata baax na te ñoom min a'immatil malikiyya imaam ah, kii eh, al-Maziri moom rahmatullah alayhi nee na li nga xam ne nag moo siiw ci suñu mazhab mooy tere ko fi julli farata ci biir kaaba gi te war reprendre at julli kanta li nga xam ne mooy naafila mooy naafila moom mën naa ne waaw mooy ma naafila ñoom nee nañu loolu mën naa nekk julli naafila fi nga xam ne mooy ci biir kaaba gi loolu mën naa ne parce que kii wu yonent bi alayhi salaatu salaam nii da ko wane muy xadiis bi nga xamante ne moom lañ gis muy xadiisu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma léegi ah, E, mu des Hanabila yi rahmatullah alayhi jullit naafila d'accord nañ boo seetloo euh, à part wax ji njëlit Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñi ànd ak moom ñoo xam ne bariwul da ngay gis ne ñépp ne jullit naafila mën naa nekk ci biir Kaaba bi hein ba mu jullit naafila dañ cee mooy ñeneen ñi dañ cee d'accord léegi nag farata bi mooy fa wax ji ne am kon ci xanafiya yi xanafiya yi rahmatullah alayhi shafi'iyya yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne mbir mi possible na mooy que ne loolu nit julli ci biir kaaba gi loolu possible na naka noonu xanaabila yi am nañu ko ak tamit maaliki yi rahmatullah alayhi ñoo xam dañ ne ku fa julli farata mooy julli ji tamit baax na. kanta xanaabila yi ci seen euh, bon dañuy non ñu bari ci ñoom it dañu ne naafila mën naa ne comme ñépp waaye nag li nga xamante ne nii euh, mooy julli farata ci biir loolu man da ne ñu bari ci xanaabila yi tamit loolu lañu wax. voilà ndax lan ñoom dañ ne parce que comme li parce que ñoom comme que naafi la naafi la nga bon nañ wax li ñu wax ba pare après ñu ñëw ci logique ñoom li ñuy wax ñu ne parce que suñu borom dana wax haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra fu ngeen man a nekk na ngeen jëmale seen xar kanam yi bu ngeen di julli ci peggu kaaba gi moo ngeen wut ngeen diriger mu nekk seen direction léegi ñoom ñu ne nag ki nga xam ne day julli ci biir kaaba gi kooku moom comme li eh, kii doon wax eh, comme eh, li taxoon Seydina Abdullah ibn Abbas dañu waxoon na ko ci kaw léegi na ne ki nga xam ne daa nekk ci biir kaaba gi moom jubluwul ak kaaba gi ndax benn parteem da koo wan ginnaaw muy doxam ñoom it lu mel noonu lañu wax ne bu dee farata loolu na nga leen mais léegi naafila nag lan moo tax ngeen ne naafila baax na ñu ne naafila dañ koo woyofal ndax la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam day julli julli na naafila toog jëlee ci war waay bi muy tàmbali la féete kii lu mu tudd euh, euh, xibla bi après gëléem muy mu nekk voyage di dox gëléem gi fu mu tourné wala mbaam bi fu mu féete kii gëléem gi fu mu féete mu continuer julli noonu te du ko xëccaat ngir mu féete kii bi te Seydina Anas it gis nañ ba muy ñëw Basra yéeg ci ki euh, ñoom Seyna ki Muhammad ibn Sirin bañ koy gàttandu fekk muy naafile ci biir ci ci kaw géléem ci mbaam mim yéegoon ñu ne loolu parce que naafile dañ koo woyofal voilà te yonent bi alei satu salaam julli na lu bu bu bu bu warwaay wi doon tourner feneen doonu koon xëccaan ngir mu nekk ci xibla bi kon loolu naafile la alors que bu dee farata nag loolu c'est impossible waaw kon la loolu moo tax euh, kon xanaa bi lay en tout cas ñu bari ci ñoom ne loolu nag farata bi moo dul mën a ne mais naafile bi mën na mën naa ne loolu da gis ne kon ñoom ak xanafiye ak maaliki yi rahmatullah dañuy niroo wax hein te ne loolu dañuy niroo wax léegi nag mu des léegi léegi ku julli ku julli ci kaw nag est-ce que julli ci kaw mën naa ne mooy julli ci tuwaawu kaaba gi nga yéeg ba ci kaw fa naa Bilaal yéegoon di noon yow nga nekk foofu daal après nga daal di julli quoi hein <laughs> loolu dañ naan la par exemple xanaa bi lay yi bala ñoo jóge comme ñoom lañ mujj cité ñoom dañ ne loolu it man na ne farat parce que waa bu jubloo benn côté xam nga boo nee ci kaw même bu dee ne yow mur bi mur yi mooy ne toit bi newul ci loo xam ne toit bi day nekk loo xam ne yow euh, dafa taqaloog fi miir bi yem ci guddaay lum ci man bi doon yow boo jubloo ci boo jubloo foofu noonu mooy ne benn partie nga jublu yow jubluwoo ci taabal yi ñu la waxoon waaw kon ñoom farata du mën a ne kantaan naa fi la day mën a possible parce que dañ ko woyofal ah léegi Shafi'i yi rahmatullah yi ñoom waxoon nañ la seen wax kuene mën nañ fa julli farata ci kaw bunt yi ak tamit ci kaw ci kaw ak ci kaw tamit mais à condition waa ji nekk ci kaw mu mu mu féete tabaxu kaaba gi mooy mu jubloog tabaxu kaaba gi wala lenn ci kaaba gi waaw loo xam ne nag ci kaaba gi la sax ci kaaba gi la bokk par exemple bu doon benn aw yàq wuñ fa teg ci kaw nga ñëw jublu ci yàq wi saa yi sa julli baaxul waaw loolu la léegi ñoom kon ñu ne kon loolu mooy condition bi il faut nit ki am loo xam ne day jàkkaarloog moom mooy ki nekk ci kaw ki nekk ci kaw ah léegi kanta ki nga xam ne mooy maalikee rahmatullah alayhi ñoom seen wax day niroog wax bi ñu waxoon ah mooy ne Euh, julli foofu ñoom de toute façon farata li gën a siiw seen seen kii mooy euh, que ne julli kenn du julli ci kaw kaw kaaba gi waaw loolu boo fu jullee farata kooku moom par force na ngay fay saa ne waaw ndax yow moom de toute façon yow yow jubluwoo kaaba gi nekk ci kaw kaaba gi di julli ah non non voilà comme ni da lool imaam Xalil daal na koy indi di nettali affaire bii nii mooy masala bii nii rahmatullah alayhi ci wàll wi léegi kon affaire yi lool la kene affaire bi kon ñoom lool mooy wax yi ci am voilà ah, ah nga ne ma mais kii na eh, am na ñoo fàtte mag ñi xanafiya yi rahmatullah alayhim <laughs> eh, ñoom dañ ne loolu mën naa ne waaye nag dañuy sib ku julli ci kaw parce que ñoom dañ koo gisee ne affaire bi day niroog te ñàkk te genre façon ñàkk te ñàkk nan la ñuy wax suubu adab isaa ak adab waaw loolu mooy mooy eh, genre ñàkku teggin lay niru <laughs> le fait nga féete kaw kaaba gi ba pare di julli <laughs> ak tamit day day day tem mu jural waa ji ñàkk ne màggal gi mu war màggal kaaba gi sawaay xam nga looy màggal ba pare yéeg ci kawam naan dama fay julli loolu daal saa yi da waaru ko waa <laughs> moo tax ñoom ñoom dina possible ñoom moom nga julli ci biir kaaba gi ah. farata loolu mën naa nekk nga julli ci kaw kaaba gi farata mën naa nekk mais dañ koo sib waaw kon gis nga wax yaa go kon bu ñu récapituler xanafiya yi rahmatullah alayhi julli ci biir kaaba gi mën naa nekk farata ak naafila waaye julli ci kaw kaaba gi man naa nekk tamit mais dañ koo sit loolu nag ñoom nag <laughs> euh, ñu ne même bu dee mbooloo sax ah <laughs> comme ñetti personnes yu retrouvé wu ci kaw trois kaaba yi kenn ki di leen <laughs> jiite ñuy di jiite ñeneen ñaar yi yooyu yëpp mën naa ne julli ci biir kaaba gi nekk mbooloo it mën naa ne sauf ko ci kaw kaaba gi ñoom dañ koo sit kanta suñu ngir bi imaam Maalik kii Maalik yi rahmatullah alayhi possible julli naafile ci biir kaaba gi mën naa ne te loolu moom dalil yi leer na mooy dalilu say sayyidina rasulullah yi ñu gis mi nga xam ne moom mooy ash-shari'u mi ne da koo def alayhi salaatu wassalaam loolu moom mooy loolu mooy maanaam mooy dalilu ñi ne baax na mooy jëfu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy seen tegtal kanta farata nag ci li gën siiw ci ñoom lañ ne noonoo farata kenn du ko julli foofu waaw kenn du ko julli ci biir kaaba gi te tamit ci kaw it na ko noonu voilà loolu mooy ne farat duñ ko ci def même bu dee ne naafila ñoom daal dinañuy permettre parce que moom dafa nekk loo xam ne dañu ko woyo fal voilà léegi ginnaaw loolu Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom mën naa ne ci biir ak ci kaw à condition nga am loo nga jàkkaarloo kaaba ji te bu dee fi ngay jàkkaarloo comme bunt biñ la jox sànq il faut mu nekk loo xam ne man na man na nekk sitraay jullikat bi loo xam ne au minimum sitra mooy comme li ñuy li ñuy teg euh, nit ki buy julli bañ muy jaar ci kanamam li muy teg ci kanamam voilà ngir nit ñi bañ a mën a jaar ci ginnaaw loolu mais pas ci kanamam il faut minimum mu toll li ñuy jàkkaarloo mu tolloog loolu xanaa bi lay rahmatullah ñoom li gën a siiw li ëpp ci ñoom dañ ne julli ci biir kaaba gi farata moo mënula ne waaw manu la ne waaye naka noonu paa pas que que que que kii rek dañu tudd euh, euh, euh, ci kaw rek ci ci biir mais ci kawit ci kawit loolu manu la ne ci farata mais bu dee naafi la ñoom permettre nañ ko voilà kantaa farata loolu manu la nekk manu la nekk kon wax yaa boo seetloo kon da nga naan xanafiya yi ak shafi'iyya yi rahmatullah alayhi ci ci pour tënk ñoom ñoo bokk wax que ne mën nañoo julli ci biir kaaba gi mën nañoo julli ci kaw xanaabila yi ak ci maalikee ak li ci ñoom en tout cas lu bari ci ñoom mooy ne julli farata ci biir kaaba gi man la ne ak ci kaw naafila nag naafila moom mën naa nekk mais farata moo dul mën a ne voilà loolu mooy masala boobu ci gàttal léegi euh, euh, mais ci lañuy xam léegi mooy insha allah nag li gën a dëgër mooy ni nit ki mën na faa julli mën na faa julli julleem dina baax léegi euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nag dañoo wax ne non seulement kaaba gi parce que jublu kaaba gi mooy ñi nga xam ne nag dañoo nekk comme ci hauteur yi comme ñu nekk ci kaw montagne yi comme Abu Qubays comme boo fa nee julli jot ngay julli foofu de toute façon yaa tiim kaaba gi ñu ne ngalawul ka affaire bi parce que kaaba gi du ci du ci du lool rek nekk foofu mooy ki nga xam ne moom dafa nekk fu kawe fu kawe ba moom li mën féete ci kaaba gi du le mooy manu la wàccaat ba ci suuf comme ku ne ci avion xoolal rek ni ñu traité la loolu léegi ñun ñi xam nga temps ñoom ci ay montagne yu kawe yu tiim Kaaba gi lañ doon wax ñun nag dañ ciy jàngee avion yi ñuy yéeg ak yeneen yi këne wala waa joo xam ne këram sawaay foofu ci hôtel yooyu nekk Makka sawaay moom douzième étage la dëkk est-ce que mën na faa tax mu leer ko moom bu taxawee di xool Kaaba gi day nekk lu tuuti ca suuf le kooku est-ce que buy julli day ñëw ñu ne ko é eh, wàccal ba ci suuf ngir ngay mën a jublu kaaba gi non parce que ngelaw mooy li jëm ci kaw kaaba gi ndax yonent mi alei satu salaam moo ne woon lan mooy ne li ci kaw ci kaw ak li ci suuf benn la xam nga kaaba gi dafa am réplique boo xam ne ci asamaan boo xam ne bu doon daanu ci kaw kaaba gi noonu lay daanoo mooy ne ci kaw naka noonu ci suuf ndax li mu waxoon ne Euh, man iqtata'a qayda shib qayda euh, lan euh, oh. man iqtata'a shibr ak qayda shibrin tuwwiqahu yawma sab min sab'i aradin yawmal qiyaamah aw kama qaala alayhi salaam képp koo xam ne dafa sàcc suufu jàmbur loolu gisoon nañu xadiis mu ngi saxiix kooku dañuy koy utal daggal ko lu toll si set suuf ci suuf moo yow suuf si fii nga nga sàcc quelque benn quelque mètre nga sàcc ci ci suufu jàmbur yeneen mi alei saatu salaam ne na yowmal qiyaam dañ lay jëlal gis nga lu tolloon noonu ci set suuf yi taqaloo yi mooy suuf yi am nga suuf juróom-ñaar la lu toll noonu la ñuy jël defalal la ko benn tawq loo xam ne moom benn caq nga takk ko loo xam ne doo doo bouger de ndax diisaay yépp xam ne kee sàcckatu lu moomul la woon ci suuf mu ne kon ku ku ku jël lu toll ni lu tuuti tuuti lu toll ni chibre ci wàllu ci suufu jàmbur kon loolu mooy wan ne kon suuf si day dem ba ci suuf naka noonu ci kaw baytul ma'mur Euh, ak kaaba gi fa nekk nga xam ne mooy kaaba gi nga xam ne daanaka jour bu ne soixante-dix mille malaaka dañ koy wër hein takk wër du ñëwaat mooy ne moo tax ku julli ci kaw comme ku nekk ak moom man ngay direction kaaba gi rek jeex na jarul ñu naan la wàccal ba ci suuf wàccal ba ci suuf ngir mën a julli comme ñi nga xam ne ñoo nekk Abu Qubays ak loolu voilà mooy hawa hawa gi mooy mooy mooy fi nga xam ne partie bi nga xam ne amul tabax ci kaw la loolu moo tax nit xam nga masala boobu moo tax nit nit bu jëndee kër nii non mooy yu tuddaale ko mooy masalaam ku jënd kër moom moo moom li ci kaw ma que c'est que ça la déglu nit bu jëndee kër fii <laughs> mooy ne nit mënu la ñëw ne ko yow yaa moom ba ba ba fi nga tabax fi ba fi sa néeg yi yam sa kii yi man nag maa moom ci kaw bu ma neexee ma tabax ci kaw non non non nga ne waa ji di ko jaay ne ko man jaay naa la terrain bi mais li ma nga jaay bi yow lenn la mooy man ngaa tabax ba ba ba ba ba ba ba ba ba cinq mètres loolu laa la jaay leneen li nag jaayuma la ko mooy boo tabaxee ba cinq mètres li ci des ma jaay ko keneen. mu dóor ci beneen étage loolu moo manu la ne ki jënd li nga xam ne mooy suuf si moo moom mbir mi ba ci kaw asamaan <laughs> nga suñu fuqaaw yi rahmatullah alayhi moo nit ku foog ne <laughs> xam nga <laughs> mooy loolu terrain laa wax nag terrain laa wax bokkul ak <laughs> wala boo ko imaginer sax day reetallu <laughs> nit ku ne jaay naa la terrain bi mais dix mètres la yem mooy ci à hauteur bi ci ka mooy ni mu mën a gudde dix boo àggee foofu di tabax ba dix mètres nañ fa yem parce que li ci des dama koo bëgg a jaay man maay boroom dañ naan la boobu man da parce que waa ji moom fii ci jënd terrain bi moo moom ci kaw te tamit moo moom ci suufaa ah. <laughs> waaw bu ko neexee mu def ay sous-sol ci suuf yow manoo ko ne jaay naa la terrain bi mais sous-sol bi nag maa koy moom déedéet <laughs> tabaxal après sous bi man bu ma neexee wala booy tabax bàyyil man ma dóor sama sous-sol après yow nga tabax ci kaw déedéet moom moom moom lépp loolu moo tax. Euh, day wér nit ki bu nee ci avion mu mën a jàkkaarloo kiiwu kaaba gi ndax loolu lépp dañ koy considérer comme si ci kaaba gi la bokk waaye kooku parce que fi mu nekk a tax wute nag ki ñëw yéeg ci kaw kaaba gi kooku mën naa wàcc ci waxu ñi nga xam ne dañ naan moom moom jubluwul kii bi ko mais insha allah bu dee jublu na lenn ci kaaba gi dañu naan loolu ja loolu incha allah mooy li gën a dëgër que ne julleem dina baax te mooy waxu xanafiya yi même bu dee ne ñoom dañ koo sib ci kaw kaaba gi ak shafiiya yi rahmatullahi ala aljamii eh. wallahu taala léegi nag benn masala de laa bëggoon ñu def ko waaye j'ai peur que muy muy li jëm ci wàllu wala nañ ko def léegi mooy mooy li nga xam ne moo jëm xoola dañ koy gàttal lool parce que dañu bëgg tey buñ paree bi ñu dugg ci kitaabul bouillon après ci biir kitaabul bouillon ñu waxaale affaire diw yi buñ paree diw yi diw yi ah diw diw ah da gisa nañ xadiis bi mooy li jëm ci wàllu alxiyal mooy teg ay teg ay plan ngir parce mooy alxiyal mooy mooy mooy mooy mooy mooy teg plan rek ab dil teg benn affaire ngir mën a génn ci benn mbir moo xam ne comme bu dee ndax ndax xiila en fait dafa dafa am ay ay ay ay ay ay ay nu mu tudd ay façon bu dee ne dafa nekk loo xam ne nit ki yàlla da koo xaraamal dara comme li mu wax ci juif yi ñu xaraamal leen li nga xam ne mooy mbaam médd yi ñu daal di dajale kii yi nu mu tudd gerees yi xóoyal def ko liquide kii ko ba pare di ko jaay mais lii loolu mooy bu dee ne yow la lu sharia xaraamal la nga bëgg a contourner li naan contourner la loi ba daganal lu yàlla xaraamal mais li la ko daganal bu boobaa loolu day xaraam voilà moo tax xiyal xiyal yi dafa am ay façon comme ñoom lii ñu def te tamit noonu lañ defoon ci napp jën napp samedi bañ leen teree napp samedi parce que ñoom ñoom liñ def ñu daldi jël seen mbaal yi di ko dugal ndax bañ ko defee ko yàlla da leen daganal lépp ñuy ñuy jéem a teengal mbir yi ba far mu tere leen nag napp samedi comme ci comme niñ ñoom niñ jàppoon léegi ñu gis ne jën yi léegi ñoom mais samedi yi dañuy bari waa te samedi dañ leen tere napp léegi nag pour contourner loi bi ajjuma la ñuy jël mbir yi daal di dugal fii lii mooy mooy mooy kii nu mu tudd filet yi waaw sama gaa yi lébu yi ñoom xam nañ ci dara ñoom ñuy dem ci ci ci géej gi ak seen filaa tournée yu rëy yi yu di gaal yooyu dem def ay semaine ci géej gi ñëwaat ñoom nag li ñoon def mooy gis nga euh, fiile fii fiile yi ñuy kii jàppe kii jën yi di leen sànni ñu ciy dugg comme que dañ leen tere samedi te samedi la jën yi ëpp ñu daal di jël mbir yi dañuy bàyyi ba àjjuma ñu dóor ko ci kii bi placer fiile yi bu ko defee jën yi buñ ñëwee samedi dugg ci bopp fees bu dimanche jotee ñu xëcc na ñun bon respecté nañ liñ ñu waxoon nappuñu leen kii samedi buur yàlla def leen ay ay ay golo ñu ne leen kuunu xirada nekk leen ay golo xaasi iina yoo xamante ne yu torox la ngeen di doon yu perte te torox mooy ne façon boobu dafa xaram ndax xam nga nent wale saab-saam dane qaatalallahu yahuda ñoom dañ leen a tere shuhumaha graisse yi ñu daal di koy jël dajale ko daal di koy kii transformer après dañ koy jaay mu ne yàlla leen yàlla rëbb kon mooy ne comme que dañuy gàttal bépp xiila boo xam ne moom day wasiila la mooy wasiila la mooy dafa nekk boo xam ne moyen la pour nga dem ci liñ lay tere bu boobaa loolu day xaram comme liñ la wax ci juif yi nii ci wàllu liñ leen tere leen mépp ñu ne dañuy fexe contourner ko ngir mu baax ngir ngir ngir contourner la loi daal liñ naan waaj day contourner la loi loolu day xaram ah waaw waaw waaw loolu moom foog naa ñaari nit ñu xellu tooguñu benn kii bi ci di ci ah di ci xalaat mais loolu benn la waaw am na beneen façon boo xam ne dafa xaram am na beneen façon boo xam ne dafa xaram mooy nga fexe yow li nga xam ne ak neen la hein mu leer na ne waa amul waa moom de façon amul amul amul mooy ne c'est nul quoi affaire bi lii du droit wam ñàkk na ko ak neen la yow nga bëgg ñëw saxal neen googu jaare ko ci say pexe euh, loolu ban exemple laa ci mën a joxe waay mooy yow euh, euh, xaaral ma xool ci ci gars yi avocats yi des fois xoola <laughs> mooy waajoo xam ne même waa ji koy défendre xam na ne saa yi moom en tout cas gëm na ne waajee def moom gëm na ko tax du lu mu gëm rek mais ay preuve ko wane mu ne ko nag léegi ni may def dinaa fexe xool ay problème moo de procédure ci kii ba ba ba fexe daal ba ba gaa yi malgré ne def nga def nga de bon bon bon bon ça moom yaa ko def léegi nag on va essayer de de de t'extirper génne la xëcc la ñoom di la génne la ci problème bi nga ne mooy ba yow neen gi nga def ñu mel ni finalement dañ naan bon def na ne am na ci benn angle boo koy xoole baax na alors que manoo ko xoole ci benn angle waa ji moom fii mën a day jouer ak éloquence am ak xam dossier yi kese mu fexe jaare foofu ba neen gi waa ji def kat xam na ne lii moom du yoon nga jaar nga bu far kiiwal ko ngir dëgëral affaire bi wala ak nguur wala ñu am doole yow mu leer na la comme waa xam ne dafa sàcc suufu jàmm parce que grand commerçant la wala wala yow politicien la yow nga nekkub notaire wala ñu mel noonu fexe lijjanti ay këyit teg ay plan teg ay pexe ba bëgg dëggal ne li nga xam ne yow leer na ne moomu loolu dafa xaram façon façon dil yooyu dafa xaram ci sharia dafa xaram ay def ko ñu naan sa ay nag c'est un grand non t'es pas un grand t'es mince yow t'es mince waaw que zéro au moins parce que li nga def mooy fekkuk neen ak caaxaan nga bëgg koo saxal waa ji leer ne moo tooñ ci jël alalu jàmbur nga fexe ba loolu nga bëgg nga fexe ba convaincre ñépp que ne finalement waa ji alalam la quoi hein dama xaraam façon façon xiyal boobu waaw wala nga fekk dëgg mooy contraire bi rek nga bëgg teg ay plan ba ne mbir mii du dëgg quoi ngir neenal dëgg façon plan yooyu it dafa xaram loolu it dafa xaram façon plan yooyu dafa xaram nit def ko si fekk dëgg gu ne weng saat gu gu gu taaju nga fexe ci say plan ba fexe ba gaay jàpp ne noonu dootul dëgg loolu it façon bopp dafa xaram lépp loo xam ne tamit yàlla da koo xaraamal yow ngay fexee def comme ni juif yi def nii euh, naan naa ko def naa ko def xam nga loolu sax loolu dafa garaaw comme ñu xaraamal sàngara sàngara lañ xaraamal naa ko fexee def kii liquide la quoi sàngara mooy lu ñuy naan man naa fexe def ko loo xam ne dañ koy lekk mooy naa ko fexe def ko ci loo xamante ne nii mbir mi dootul nekk lu ñuy naan mais ay genre ay ay ay ay ay ay kii la ay croquettes yu ñuy yoo xam dañ koy mën a croquer di ko mën a yéey bu ko defee loolu kon bul xamri lañ wax naan sàngara alors que lii kon bu naan mooy loolu dafa xaraam ndax mbir mi tax ñu koy tere muy liy màndilee mu ngi ci ba léegi waaw mu ngi ci ba léegi nga bëgg a ne la loi loolu mooy lu jëm ci wàllu alxiyal yu xaram yi am na yoo xam ne nag day dagan léeg-léeg sax mu toll fu muy nekk farata waaw mooy ci yoo xamante ne nii euh, xam nga jur yi diñ def dafa garaaw quoi dañ leen tere euh, graisse yi ñu daal di koy dajale def ko liquide jaay ko lekk njëg pour ñoom léegi ñu naan en ñun liñ ñu tere lekkuñu ko lekkuñu ko ñun daal alal ji lañ fexe ab jot ko te jaayuñu ko graisse nañ ko xame woon dañ koo defaraat transforme loolu dafa xaram léegi nag mu des fi nga xam ne moom loolu daanaka day nekk sax loo xam ne farata lay doon mooy na yow ab neen lii neen la nga xam ne gars yi ñoom <laughs> mais aay nañu mais capable nañ ak seeni vraiment talent yi ñu am que gis nga bu ma ñëwee di wax kii rek normalement nii gars yi dañuy lekk sama alal quoi sama àq la ñuy lekk ma fexe def ay pexe waaw fexe teg ay pexe ngir daal di jot ci li nga xam ne sama àq la wala dëggal wane nit ñi ne lii neen la toppal ko fële wala saxal li nga xam ne mooy dëgg waaw loolu noonu day mën a nekk xoola exemple exemple waa ji nga xam ne comme nañ jël exemple suuf si ñu doon wax sànq waa ji moom suuf si am benn waay jóge nële parce que moo ko ëpp ay kii moo ko ëpp ay ay ay ay ay ak ak notoriété bëgg jaar ci kawam bu boobaa teg ab ay plan ba man ba mën a saxal kene moo moom lii dàq neenu waa ji loolu day dagan waaw day dagan ah xoola exemple Seydina Yuusuf bi alayhi salaatu wassalaam li eh, mu def ba mën a récupérer frère te tamit ci noonu ci la baayam Seydina Yaaqub ak waa ak yaayam ak ñu mën a dellusi mooy xam nga lool ci xiila la bokk mooy le fekk ñu jël li nga xam ne mooy nattukaay bi biñ doon den doon nattale ñu def ko ci saabu frère bi pour récupérer frère am waaw parce que benn la ko daloon man na koo dal ci ki man man na dal frère bi ci ñii mu àndal te ñii même personne yi ñoo ko ñoo ko dencoon loolu man na ñoo ko sànniwoon ci teen ba te tamit moo doon moyen boo xam ne hein ngir man leen a indiwaat xam nga wax na leen sax bu ëllëgee bala ngeen fee ñëwati ëllëg hein moo tax bi njëkkee ñëw mu ne leen ndax da am benn frère ñu ne leen waaw mu ne leen waaw gis nga gis nga ni mu tege plan boobu ne leen nag bu ngeen fi ñëwatee laa kay la ko indi fekk indiwu ngeen ma seen frère bi ngeen bàyyi foofu ñu ne ko ah ñu ne waaw nañ ko def waaye loolu dina jafe de parce que lañ defoon frère ba waxal seen biir grand frère am ba muy Seydina Yuusuf taxamuñ na moom lañ moom moom mooy kii mooy buur bi ñu am euh, bayam d'accord dina jafe de waaye finalement ñu d'accord <laughs> finalement ñu daal di d'accord mais mooy plan yi mu teg ba ëppil leen ba mën a ba géntam ga nga xam ne moom la gisoon daal di dëgg mooy ne loolu day dagat lépp lu nit di def nag ngir mën a récupérer loo xam ne ak tooñ la guñ ko tooñ wala loo xamante ne nii neen goo xamante ne nii gu gaay bëgg saxal mu dindi ko loolu noonu day nekk loo xam ne plan yooyu day dagal waaw plan yooyu day dagan bon léegi ah. bari na nag ci par exemple boo seetloo fuqaha yi rahmatullah alayhi xiyal yi en général dañ naan xanafiya yi ñoom ñoo ñoom ñoo gën man ci côté yooyu mooy <laughs> mais bon cela ne veut pas dire que dañuy teg ay xiyal ngir di euh, euh, neexal ay neen wala ñuy dàq ay dëgg non non parce que même imam Abu Yusuf daal dina ciy bind ab ab téere voilà xam mel noonu la Seydina Ayyub defoon de suñu boroom naan ko waxul bi yadika firqan mooy wa naan ko fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab mooy ba waatee ne dina di la dóor soxna sax mu ne ko léegi ni ngay def jëlal ay ñax yoo xam ne danga leen di boole lu tolloog li nga waxoon nga koy dóor nga dóor ko benn yoon bu ko defee téeméer ya nga waxoon benn dóor la te du ko gaañ loolu façon ci xiyal yi la moo tax affaire yi mooy daal pour gàttal lépp loo xam ne moom day xaraamal lu dagan wala muy daganal lu xaram ci ay ay ay ay ay ay pexerooy teg day nekk loo xam ne lu xaraam la waaw par exemple mënoo jël ne comme ci yàpp yi ñu doon wax noonu nga ne man yàpp bi daal naa fexe transformer ko de telle sorte que def ko ci say produit yoo xam ne du feeñ quoi dootul nekk loo xam ne naan lii yàpp la boobaa dañ naan mbir mi fekk mu ngi ci am effet day nekk loo xam ne lu xaraam la waaw manoo ñëw ne man sàngara lañ ma xaraamal léegi bu may togg damay jël benn toq def ci wala ñett bu boobaa affaire bi day évaporé bu évaporé wu dooru fa des dama naan kon bu doon ne loolu la pourquoi mu ko ciy def boobaa loolu moom façon xiyal yooyu du dox wallahu taala alam